waaw fa asbaxtu ma xëy man benn jour qariban minhu wa nahnu nasir waaw ci tukki lañ ne woon am na benn riwaay bu ne ghazwatu Tabuk la woon <laughs> tukki boobu la woon Tabuk kon loolu euh, dañ ci xam ne kon xadiis bi yàggut mooy bokk na xadiis yi nga xam ne mooy yu mujj parce que ghazwatu Tabuk après yonent bi alayhi salaatu Tabuk mooy dernier xare xare bu mujj bu mu xare mooy li nga xamante ne mooy Tabuk waaw mooy ghazwatu ta tabuka waaw waaw Allahu akbar Allahu akbar ah ah noonu kon Tabuk lañ jóge woon wala fa lañ doon dem après nag ci la euh, moom la naan ci safar fa asbahtu yawman nee na ma xëy benn jour qariban minhu ma jege yonent saa salaam wa nahnu nasir ñu ngi dox ci suñu tukki bopp fa qultu man fa rasulallah yow ndawal yàlla saa salaam axbirni bi amalin yudxiluni aljanna wa yubaiduni an innar ah yonent saa salaam xabaare ma ci jëf joo xamante ne nii damay dugal àjjana te di ma soril li nga xam ne mooy safara. qaala laqad sa'altani an 'azim waaw boobu mu ne sa'altani laaj ngama lu mag wa innahu te dëgg-dëgg moom la yasirun lu yomb la nag ala man yassarahu allahu alayhi ki képp koo xam ne borom bi daal dina koy hmm, yombalal mbir may may allahu akbar nii bon ba mu jeexee ba indi affaire bi ba mu jeex foofu nag ci riwaay imaamu Tirmidhi bi ñu am moo tax ci yenn riwaayaat yi ca mu doon wax loole que ni ñëwee na neneen mooy aw al ala manaxirihim waaw aw ala aw ala manaxirihim kon ci la doon waxe noonu ne euh, loolee léegi euh, léegi mu des kon ba lim jeexe mu jeexe aw ala euh, wa hal yakubbu an-naasa fi an-naari ala wujuuhihim aw ala manaaxirihim illaa hasaa'idu alsinatihim al imaamu kanta imaamu ahmad yiñ la doon wax ñeneen ñi nga xam ne dañ koo ku mel ne al imaamu ahmad ibnu muhammad rahimahullahu taala rahmatan waasi'a euh, moom Euh, euh, euh, am na yoo xamante ne tamit comme ni zirwatu da jëw yem rek anna nabi sallallahu alayhi wasallam qaala zirwatu sanamil islam al jihad fi sabilillah waaw waaw ak yoo xamante ne liñ ci indi rek mooy sakilatka an Mu'adh an nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qaala sakilatka ummuk wa hal yakubbu an-naasu après daal di wax hadis bi Eh, ni nga xamante ne ni noone eh, la deme yakubbu naasa bokk naasa al yakubbu naasa ala wujuhihim eh, kon imaam Ahmad nag moo indi liñ doon wax sànk ne ghazwatu Tabuk moom moo ko indi muy ci na xam nga xadiis yi yëpp ci musnad moom day dajale xadiisu saxaaba bi musnadul ansaar xadiisu Mu'aaz ibn Jabal Euh, mu jaar ci beneen yoon nag bu wuteeg yoonu imaamu Tirmidhi bi rahmatullah alayhi ndax dana haddathana Muhammad ibn Ja'far déwén Ndar euh, muy Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawlahum Abu Abdillah al-Basri euh, siiw sëriñu taalibi imaam Shu'ba bi di imaam Shu'ba amirul mu'minin di bàyyi jiit leen qaala haddathana Shu'ba mu jëloon ko ci bàyyi jiit leen Shu'ba amirul mu'minin ibn al-Hajjaj hmm, Abu Bistam an al-Hakami mu jëloon al-Hakam ibn Utayba al-Kindi Abu Muhammad rahmatullah alayhi léegi qaala sami'tu Urwa ibn an-Nazzal mu ne dégg naa Urwa ibn an-Nazzal di Urwa ibn an-Nazzal at-Tamimi al-Kufi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a moom yuhaddithu an Mu'adh muy nettali Seydina Mu'adh mu ne qaala aqbalna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min ghazwati Tabuk mooy ghazwati Tabuk lañ jóge woon min ghazwati Tabuk mooy ta bañ fa jógee di ñibbisi nekkoon l'an neuf ci ñeenteelu at mi ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam falamma ra'aytuhu xaliyan qultu ba ma gisee yonent saa salaam wit ma xam ne fee moom moom kese fi ne qultu ma ne ya rasulallah yow ndaw yàlla saa salaam axbirnii bi amalin yudxiluni al-janna qaala baxin <laughs> laqad sa'alta an 'aziim wa huwa yasiirun 'alaa man yassarahu Allahu 'alayhi voilà nee na ma ñëw ne ah yonent saa salaam ah doo ma nettali doo ma xabaare jëf joo xam ne moo may dugal àjjana yonent saa salaam ne ko baxin waaw mooy ëskay man na nga ko ne ëskay <laughs> mooy booy kàddu la gu ñuy wax boo bëggee booy tagg nit wala nga gërëm ci benn mbir waaw baxin su nañ baxin baxin voilà waaw <laughs> léegi kon euh, après bon loolu ñëw na ci am na boo xamante ne nii sëy naa Muaz nee na affaire bi daf ma préoccupé woon laaj boobu noonu ma laaj yeneen saa salaam yow daf ma yittoo loo na yeneen saa salaam ah yeneen saa salaam am naa laaj boo xamante ne nii daanaka day mel ni lu may lakk quoi <laughs> waaw tellement mooy li ma la ko bëgg woon a laaj ni mooy nekk nekk loo xam ne daal daf ma préoccupé ko lool waaw rasulallah inni uridu an asaluka an asaluka an kalimatin qad amradtani wa asqamtani wa qad amradatni wa asqamatni wa qaal sal amma shi'ta te imam ahmad tamit moo ko ni mu ne man damaa wax yonent bi alayhi salaam ne ko waaw yàlla bi sallallahu waaw man de bëgg naa la laaj laaj boo xam ne nga laaj nga damaa bëgg xam ci yow laaj la kàddu goo xam ne kàdd kàdd goo xam ne mbir moo xam ne feebarloo na ma woppaloo na ma de te mu may lakk na ma yoneen saa sax ne ko laajal lu la neex sal amma shit waaw ko moo laajal lu la soob aw aw laajal lu la soob laaj ko waaw waaw léegi nag ci la ko euh, waxe yi boobu nag ginnaaw gudd laata mu koy wax loolu dan lii moom sax daa ñëwee ci benn bi ayaay rasulallah sallallahu alayhi wasallam ba ma gis ba mu wéet ma ne idan lii permettez-moi au prophète d'Allah as'aluka ma lay ña laaj an kalimatin ci kàddu goo xam ne qad amradatni wa ahqamatni wa ahzanatni fa qala nabiyullah sallallahu alayhi wasallam salni amma shi'ta waaw waaw avant loolu nag am na lu gën a gudd lu nekk ci kaw <laughs> waaw mais bon euh, waaye loolu day gudd quoi day gudd ci ghazwat Tabuk lañ jóge woon mu ne anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kharaja bin-naasi qibala ghazwati Tabuk falamma an asbaha salla bin salaata as-subhi thumma inna an rakibu waaw mu ne leen saa dafa génn ci nit ñi ñu ngi jóge woon xare Tabuk bi mu jullee suba ba pare euh, nit ñi daldi mu jiite leen nit ñi daldi war. bi jant bi nag daldi fenkee na'asa an-nas ala athari dujla nit ñi ci daldi nelaw parce que dañoo tas quoi waaw dañoo tas ci lëndëm gi ñu dox waaw moo dujla daw doxu guddi ci waaye ñu sonn daldi nelaw nelaw waaye nelaw nelaw nelaw yu metti wala zima mu'adun yatlu athara rasulullah sallallahu alayhi wasallam nekk taqoog yoneen sallallahu alayhi wasallam di topp ay jeexitalam rek wan naasu nit ñi nag tafarraqat bihim rikaabuhum ñii ñu ngi jaar fii ñii jaar fee seen waruwaay yi waaw mu ne alayya jawaadun alayya jawaadi tariq rikaab ala jawaadi tariq takulu wa mooy ñii di jàdd ne <laughs> kii gëléem yi di lekk eh, ñii ci digg ta yoon bi eh, leer eh, yoon yu mag di lekk tey dox di demaale <laughs> nee na nag euh, fa baynama Mu'aaz ala athari rasuulillah sallallahu alayhi wasallam wa naaqatuhu ta'kul marra bi mu newee nag ci ginnaaw yonent sallallahu alayhi wasallam gëléemam di lekk léeg-léeg wa tasiiru di dox marra mooy gëléem gi day dem gisee ñax mu baax mu sëgg lekk jàllaat asarat naaqatu Mu'aaz ci noonu rek ci la gëléemu Mu'aaz biy def loolu rek daal di faqastalu waaw fa kabahaha bi zimam fa happat après yooyu saa saa bo- booy dale bi bi bi bi bi géléemu Seydina Muaaz bi nag tarxiisee nara daanu Seydina Muaaz daal di gën seere ci yi mooy liñ koy laxaab yi moo yiñ koy e, e, e, maîtriser waaw waaw loolu nag tax géléem gi daal di waaw daal di daal di def benn benn benn benn benn genre mel ni lu dem bay daanu rek ni ngay salaam daal di ciy xaw a daw <laughs> rek yoneen saa salaam daal di <laughs> xool ah di geestu fa ida laysa min al jaysh rajulun adna ilayhi min Mu'adh mu gis ne kenn ginu koo jege ci armée bi ku dul fa naadaahu rasulullah saa saa saa saa woo ne ko Mu'adh fa qaala mu ne ko yaa Mu'aaz qaala labbayka yaa nabiyallah waaw wuyu naa la yow ndawal yàlla saa saa mu ne ko udnu ne ko ñëwal dina la jege ñëwal ñëwal mu ne ma ñëw ba ni nga xam ne si lafiqat hatta lafiqat raahilatuhuma ihdaahuma bil uxraa ba ni nga xam ne seen ñaari waruwaay yi di laalante mooy ñaari gëléem yi ñu war ku nekk sa waruwaay mu ngi laal beneen bi yeneen saa saa fa qaala rasuulullah saa saa maa kuntu ahsibu an-naasa minnaa ka min al-bu'd mu ne man foog ma ne nit ñi sori nañ ñu nii quoi fa qaala Mu'aaz ya nabiyallah naasa naas ne ko nit ñi dañuy nelaw fa tafarraqa bi ñuy nelaw nag mooy dañoo nekk ci gëléem yi di nelaw waaw léegi fa tafarraqa bihim rikaabuhum waaw mooy conduire tuñu ko mooy yaa ngi toog ci kaw gëléem gi wala fas wi wala mbaam mi di nelaw léegi mbaam mi gis ay ñax yu baax léeg-léeg mu ja <laughs> mu sëgg lekk léeg-léeg mu avancé xam nga loolu mooy kii kenn conduiratu leen dañuy dañuy dem fu leen neex rek waa tarta wata waaw moo tax mu ne looloo tax nit ñi dañoo nelaw moo tax seen gëléem yi seen waruwaay yi daal di tasaaroo waaw ñoom ñu ngay ñu ngay for lekk tey tey tey dox tey tey avancé waaw fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ana kuntu naisa yoneen saa sallam ne ko man mii tamit dama doon nelaw de ndax lii nga si si si gëléem gi ni mu def moo moo moo ma yee moo ma yee falammaa ra'aa Mu'aadhun bushraa rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam ilayhi wa xalwatuhu yaa rasuulallah izan lii as'aluka kalima voilà nee nag bi gisee yeneen saasam kontaan na mu ngi waxtaan ak yooyu hmm? mbégte yeneen saasam ak wéet gi mu wéeteeg moom nag mu nekkoon laaj boo xam ne da koo bëgg a yàgg laaj quoi mu ne ko ah ah yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wa lii waay waay permettre ma as'aluka ma as'aluka izan voilà charte idan li as'alka mooy ñaar yooyu idan ak is'al yooyu bu amee mooy day nekk lii waaw mooy laaj bi laaj bi bokk day nekk euh, beneen bi ñëw beneen day nekk sukun idan li as'al idan is as'al an kalimatin ci kàddu bo xam de qad amram qad amrantani alhamdulillah feebar loona ma wasqamtani wa no amra datni wa asqamatni wa ahzanatni te jàqaloona ma feebarloona woppaloona ma yeneen saa salam ne ko salni amma shi'ta laaj ma lu ma lu la neex ci la ko wax ya nabiyallah haddithni bi amalin yudkhiluni aljanna waaw yeneen saa salam xabaare ma ah jëf joo xam ne damay dugal àjjana mu ne laa as'aluka an shay'in ghayra du ma la laaj leneen lu dul lool qaala nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam baxin baxin baxin wax ko ñetti yoon laqad sa'alta bi azim laqad sa'alta bi 'azim laqad sa'alta bi 'azim <laughs> waaw bi mooy baxin baxin baxin baxin ne ko nag laaj nga lu màgg màgg la mu màgg laaj nga lu màgg waaw wa innahu la yasirun ala man arada allahu bihi al xayr te nag lu yomb la ci ku yàlla bëggal yiw ah xaj riwaaye bii nag ci la wa xoolal xoolal nañ continuer tuuti ngir nga xam rasul islam rasul amri al islam li tax ma ne la mooy shahaadatayni hein lan moo tax muy ashahaadatayni euh, euh, euh, mu ne falam yu xa mu ne falam yuhaddisu bi shay'in illaa qaalahu salaasa marrat mu ne waxu ko dara keroog du lépp lu mu ma wax ñetti yoon la koy wax yaani aadahu alayhi salaasa marrat da koy répété ci moom ñetti yoon xirsan li kay ma yutqinahu an ngir xër yoom yeneen saa ngir mu jàpp ko lii mu koy wax mu dëgër ci moom téye ko mu ne fa qaala nabiyullah sallallahu alayhi yàlla li sallallahu alayhi wasallam yonent bi yàlla bi ne tu'minu billahi wal yawmil aaxir da gëm yàlla gëm bésu penc ba wa tuqiimu salaa nga taxawal julli wa ta'budullaha wahdahu la tushriku bihi shay'an hatta tamuta wa anta ala zaalika waaw ma wax ko lool après ci nañ continuer ba lool mu ne fa qaala hmm? bi mu koy wax ne ko ala uxbiru ko waa léegi moi est-ce que duma la laaj duma la duma la xabaare hein ne ko in shi'ta haddathtuka ya Mu'aaz bi ra'si hadha al-amr wa qiwaami hadha al-amr wa zirwati wa zirwati as-sanaam ne ko bu la soobee Mu'aaz man yonent sa salaam ma xamal la ah mbir mii suñu lislaam bi bobba ak lay keno yow yi koy téye la koy dëgëral poto ya ak la ca gën a kawe fa qaala Mu'aaz balaa bi abi wa ummi anta ya nabiy allah fa haddithni mu ne ko aha kay yow dawal yàlla saa sam jënd naa sama baay sama nday nettali ma wax ma ko fa qaala nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam inna ra'sa hadha al amr an tashhada an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa inna qiwama hadha al amr iqamu as-salat wa itaa'u zakaa wa inna zarwa wa inna zarwata as-sanaami minhu al-jihaadu fi sabiilillah innamaa umirtu an uqaatila an-naas hattaa yuqiimu as-salaata wa yu'tu az-zakaata wa ashhadu an laa ilaaha illa allah wahdahu laa shariika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuuluhu fa idaa fa'aluu dhaalika faqad i'tasamuu wa 'asamuu dimaa'ahum wa amwaalahum illaa bihaqqihaa wa hisaabuhum 'alaa allah hadiis bi mel ni moom romboon na waaw waaw mu ne ko li nga xam ne mooy boppu mbir suñu mbir mi mooy euh, an tashhada nga seede ne an laa ilaha amul benn buur bu war a jaamu ci dëgg illallah ku dul yàlla wahdahu moom dong la sharika la amul lees koy bokkaale wa na muhammadan te sayyidina muhammad abduhu jaamam la wa rasulu ndawam la sallallahu alayhi wasallam wa inna qiwaama kenooy hada amru si mbir mi lil bi iqaamu salaa mooy julli taxawal julli wa itaaw zaka joxe zaka wa inna hmm, mu ta li nga xam ne zerwata sanaam bi mooy li ci gën a kawe minhu mooy al jihaadu mooy jihaad fi sabilillah ci yoon yàlla mu ne dañ maa digal ma xareek nit ñi ba ni ñuy taxawale julli ñu joxe zakat di seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul yàlla te duñ ko bokkaale kenn te sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam jaamam la ndawam la ñu ko defee nag daal di nañuy ñoŋal préserver nañ seen bopp waaye préserver euh, wot seen aar nañu seen deret seeni alal lu dul loo xam ne même bu dee jullit nga boo ko defee lislaama ne nañ la faatan ah. wa xisaabuhum léegi nag seenub àtte est-ce que dëggu nañ ca mbir maam dëgguwuñ ci loolu gérer ko borom bi Eh, dara warul moom moo warloo daal di atti ñooñu walladi nafsu muhammadin bi yadi mu ne maa ngi waat ci ki nga xam ne bakkatu sayna muhammad mu ngi ci loxo ma shahaba wajhun wala gharrat qadamun fi amalin tubtaga fihi darajatul janna ba'da salati al-mafrudati ka jihadin fi sabilillah wala taqala mizana abdin kadabatin tunfuqu eh, tanfuqu lahu fi sabilillah aw yaxmilu alayha fi sabilillah après nii la jeexe waaw waaw waaw waaw akbar kon lii mooy xadiis bi ñii la ko imaamu Ahmad indee ci yim ko indee boo demee numéro euh, vingt deux cent douze vingt deux mille cent douze xaddasanaa Abu Nadr qaala xaddasanaa Abdu alhamid yaani ibn Bahran qaala haddasanaa Shahrun wa Shahr ibn Hawshab qaala haddasanaa ibn Ghanma an hadiisi Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu anhu mu nekk xadis boo xam ne bu siiw la boroom ah, Jaami'ul Uluum wal Hikam al imaamu ah, ki nga xamante ne mooy Ibn Rajab al-Hanbali moom da doon wax ne xadis yi am na problème ah. li imaamu Tirmidi ne hasanun xadis bii daa nekk xadis boo xam ne xasanun saxiix mu ne nag loolu noonu imaamu Tirmidi wax loolu am na lees ci sedde <laughs> waaw wa fi ma qaalahu rahimahu llahu nadar min wax noonu nag loolu lees set seet am na ci ñaari wàll ñaari wàll yooyu nag ci leen leen la mooy Abu Wa'il problème bi gis nga càllale bi dëgër na waaye mooy rijaaluhu mën nañ ne siqaat daraja yi na ndaw mooy ñoo xam ne ay xasan lay seeni xadiis di tool day baax waaye suuf que mooy est ce que Abu Wa'il jëlee na ci Muaz dégg na ci moom foofu la la ne foofu mooy problème bi dëgg la mu xadram la koo xam ne fekk na jamono yeneen saa salaam kay kooku kay xam nga ne Muaz ibn Jabal taxul muy wax <laughs> mo tey naa Muaz bi génn àddina la dix-huit <laughs> waaw yeneen ba la génn àddina début la onze. fii génn àddina sept ans après. kee fekk jamono yeneen saa saa est-ce que fekk na jamonoy Muaz loolu laaj na loolu kay du laaj mooy daje na bu dund naa moom fekk na kii waaye sauf gi mooy dajeeg moom moo ba tamit doon noonu naan naan ah daje na mooy adrakahu ci wàllu jamono bokk nañ jamono waaye jo jotawul Seydina Muaz loolu la naan lool problème la waaw ndax lan lu tax parce que Muaz la ne woon tabu waa il Kufa la ne woon waaw. waaw <laughs> allahu taala alam ah mu ne beneen boo xamante ne nii lool moo bu ci nekk voilà euh, bon euh, shahr riwaaya bi euh, jaar ci shahr boobu moom moom la ne boobu nag la kii ne mooy bi jaar Asim ibn Abi Najud an Shahr ibn Hawshab an Mu'adh mu ne loolu imaam Ahmad moo ko génne daal di koy eh, tënk mu ne imaam ad-Daaraqutni ne na wa huwa ashbahu bis-sawaab waaw li anna al-hadiisa ma'ruufun min riwaayati shahrun ala ixtilaafin alayhi fii mu ne nag moo gën a niru ne càllale boobu mooy bi gën a wér mooy bi gën a nekk jub ndax xadis bi xadis la bu xam la bu siiw ci boroom xam-xam yi ci riwaaya bi nga xam ne mooy Shahr ibn Hawshab <laughs> shahr taxawoon nañ moom la imaam Muslim doon wax naan inna shahran nazaku inna shahran nazaku mooy dañ koo ba dañ koo ba bañ waxoon la Ibn Qattan lim ci waxoon waaw lim ci waxoon ne dara shahr yi ñi koy jam yépp amul benn lay bu leer bu ñu ko teg waaw kon loolu euh, léegi nag loolu lay wax ne boobu daal moo moom la imaam ad-Daraqutni rahimahullahu taala ne loolu moo gën a euh, jub léegi nag imaam al al kii euh, al al al imaam al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah mu ne nag suuf ko qultu riwaayatu Shahrun an Mu'aaz mursala yaqiinan mu ne Shahr jëlee ci Mu'aaz loolu moom dafa dafa nekk loo xam ne daf koo yoor mooy du dajewu nag moom ci lu leer naññ loolu benn affaire la wa Shahrun mukhtalafun fii tawthiqihi wa tad'ifihi mu ne te Shahr dañoo wuute ci est moom daa borom xam dañ ci wuute ndax ku dëgër la. wala ku da'if la loolu taxawoon nañ ci waxoon nañ li gën a dëgër mooy shahr daal ay xadiisam dafa xasan voilà kon loolu la quoi mu ne waqad xarrajahu imaam Ahmad soloo na ko min riwaayati shahrin an Abdurrahman ibn Ghanm an Mu'aaz waaw boobu moom shahr jëlewu ko ci Mu'aaz direct wala <laughs> mais da koo jële ci Abdurrahman ibn Ghanm mooy biñ la wax sànq an Mu'aaz mu ne wa xarrajahu imaam Ahmad min riwaayati Urwa ibn Nazaal ah mu jële ko ci gis noo tamit tudd nañ ko mu ne ak wa Maymun ibn Abi Shabib ku ci nekk ci moom ci Muaz mu ne walam yasma Urwa wala Maymun an Muaz mu ne te Urwa ak Maymun déggewuñ ci Muaz mu ne nag am na yeneen yoon yoo xam ne walahu turuq kulluha ukhra an Muaz kulluha da'ifa mu ne am na yeneen yoon yoo xamante ne yuñ jële ci Seydina Muaz yoo xam ne yooyu yépp nag wéruñ loolu la al imaam al eh, ibn rajab al hanbali rahmatullah alayhi daal di wax dañ naan waaye loolu mën nañ eh, ko dégg waaye mooy eh, sauf que hadis bi insha allahu taala al imaamu Tirmidi wax loolu tax imaamu Tirmidi xam na li muy wax bu la nee hadis bii nii ah <laughs> man yow moom ah man alors xaaral mooy bu nee xadis daa wér xasanun saxiix mooy loolu mu wax noonu la parce que mursal yooyu mooy xadis yi yoon yi dañoo baree bare baree bari ba yenn yi dañuy dëgëral yeneen yi te gis nga yenn amul benn problème mooy mooy liñ naan isnaaduhu en tout cas càllale bi dëgër na léegi nag mu def est que jokkaloo gi moom côté jokkaloo gi surtout lay wax waaw côté jokkaloo gi lay wax Abdurrahman ibn Ghanm ibn Sa'd al-Ash'ari Shaami la al-Imaam al-Buxaari nee nag moom mii muxadram la fekk na jamono Yonent bi alayhi salaam ah, am na sax ñoo xam ne dañ ne moom mii saxaaba la woon waaw waaye Imaam Ibn Hibbaan da man moom jàpp naa ne loolu dëgërul que ne saxaaba la woon waaw loolu man jàpp ma ko waaw waaw kon nag. ba pare imaam al-Zahabi mu ne imaam Ahmad ci taarixul islam mu ne imaam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah solo na ay xadiisam ci musnadam indi ay xadiisam te moom am na ay xadiis yoo xam ne euh, marasil yoo xam ne da koy yoor ci yonent bi alayhi lii yaay mooy li ëpp gën a ëpp sama njort mooy ne ay marasil la waaw mu ne waaye Yahya ibn Bukayr da koo tudd na kii saxaaba yi la bokk waaw naka noonu imaam Ibn Lahiya ñoom ñaar dañu ne naka noon ba pare al-Layth mu tudd ne al ak Ibn Lahiya dañu ne moom mii saxaaba la waaw moo ne imaam al-Hafiz Hajar daal di def euh, synthèse bi ne te Abdurrahman ibn Dibaab al-Ash'ari moom dane kii tamit saxaaba la moo tax imaam al-Hafiz Ibn Hajar ci Taqrib at-Tahdhib mu ne mukhtalafun fi suhbati dañoo wute ndax saxaaba la wala déet mu ne al-Ijli nag tudd na ko ne bokkoon na ci taabi'i yu mag yi waaye dañ naan la kon yow waa ci boppam bu dee li imaam al-Layth wax ne saxaaba la mais affaire bi daal da teginu fële waaw maraasil yooyu ñuy wax moom moom moom daa tegu nee këne lii mooy dese naa bon mooy saxaaba la waaw jeex na <laughs> mu jële jëm saxaaba di <laughs> Seydina Muaaz radiyallahu anhu nga ne ma du lool mais euh, fekke na yonent bi alayhi salaam dëgg la imaam nee na moom moom moom joteewul ki nga xamante ne mooy Seydina Muaaz radiyallahu anhu riwaayaam yi mursala la mais dañ naan la ñoom ñoo bokkoon fi dëkk ah waa ji euh, Shaami la Abdurrahman ibn Ghanm ibn Sa'd al-Ash'ari Shaami la Shaam la ne woon te Muaaz Shaam la ne woon rahmatullah alayhi moo tax al imaam az-Zahabi ne euh, yuqaalu lahu suhba min al-fuqahaa al-ulamaa faqha fa fiqhu sha fa fiqhu ah, wala ash-shaamiyiin waaw moom daa bokkoon ci am nañu ne saxaaba la bokkoon ci fuqaha boroom xam-xam fiq yu mag yi boroom xam-xam yi ci waa Shaam kon loolu noonu xadis bi xadis la boo xam ne bu wér la kom ni nga xamante ne noonee la ko al imaamu at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi daal di waxe eh, imaam al-Hakim daal na koy indi ne euh, lii sahihun ala shart ash-shaykhayn waaw sahih da wër la ci shart ash-shaykhayn ku mel ne Cheikh Salih euh, kii Cheikh euh, al-Albani rahimahullah moom it dana lii sahih la de toute façon bi sahih la bu wér la boo demee ci sahih Ibn Majah nee bi sahih loolu mooy li nga xam ne inshallah mooy dëgg lool hadith bu wér mu ngi nii. jàppal yaa ngi ci xadis boo xam ne bu wéq wéq la insha allahu taala léegi ginnaaw loolu euh, muy loolu li benn mbir ñu war a ñëw nag ginnaaw taxrij bi walilah alhamdu wal minna ci wata njàngat